baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim am kuntum shuhadaa id xadara yaaquuba almawtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa ilaahan waaxidan wa naxnu lahu muslimuun suñu boroom tabaaraka wa taala <clears throat> di wax ci laayaab téeméer beeg fanweer ak ñett muy laaj nag yahuudi yi nga xamante ne nii ñoo doon wax naan seydinaa ibrahim yahuudi la woon ah, nasaraan yi ne nasaraan la woon ci yahuudi la bokkoon nasaraan yi ne ñoom chrétiens yi ñoom ne chrétien la woon ba suñu boroom ne woon waaye yéen yéen tawraat ak injiil moom ginnaawam lañ ko wàcce yéen xanaa da avalaa taaxilu ndax du ngeen xalaat ndax da ngeen a dof loolu nan la mën a nekkee li mu doon kay mooy li mu waxal boppam ne man aslamtu lillahi rabbil alamin man moom wommatul naa te moom la ñaan ak doom ja ba ñuy yëkkati kaaba ga keroog bi nga xam ne ci lay wax naan suñu boroom wañaal naa muslimayni laka yal na nga ñu defal ñoo xam ne ay jullit lañu ay wommatu lañu laka ñeen la yow te tamit suñu njaboot suñu njaboot yépp yal na nga leen def ummatam muslima ñoo xamante ne dañuy wommatu laka ngir yow dong te Seydina Yaqub yéen a yox Seydina Ibrahim sori na yéen xamu ngeen ci dara Seydina Yaqub nga xam ne mooy seen maam sax nu moom lii Seydina Ibrahim alayhi salaam dénkaane woon ay doomam ne leen woon bu leen faatu lu dul ngeen nekk ay ngëm yàlla Seydina Yaqub loolee la dénk ay doomam moo tax mu ne kaay laajal ma leen ñoom yahuud yi di wax ay waxi kacc ak ñoom nasaraan yi naan nekku ñun ay jullit taw loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci inna diina inda allahi lislaam gisoon nañ ñoom seydinaa ya Sulaymaan ñoom seydinaa Isaa ak ñii nii fi nga xam ne foofu lañuy ñuy waxe ne ñoom ay muslimuuna loon ak ñoom seydinaa yuusufu ala nabiyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam suñu boroom ne kon yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laajal ma yaawuur yi ak ñi nga xam ne ñooy karcaan yi waa jàngu bi nee leen am kuntum waaye ndax yéen daal da ngeen a nekkoon ñoo xam ne shuhada ay daal da ngeen a assisté woon te fekke daal di fekke id keroog bi nga xamante ne nii xadara ci la teew yanquba muy Seydina Yaqub di Seydina Israil bi mu ko teewee lan moo teewoon ci moom almawtu mooy faatoom dee daal di koy dikkal appam di nga xam ne ci la war a jóge ci kaw suuf te mu gërëm ko ndax suñu boroom yonent bi alayhi salaatu salaam comme niñ ko gise woon keroog biñ doon dis kayfa maata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naka la yonent bi salaatu wa salaam génne àddina waxoon nañ la xadiisu sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi nekk ci saxiixayni mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam salaam doon nañu wax fekk dara dalu ko woon feebarul woon mu ne suñu borom du jël bakkanu benn yonent alayhi salaatu wassalaam lu dul da koy wan maqaadahu mooy fa nga xam ne fa nga xam ne mooy bërëbam fa nga xam ne mooy sa ca ca aljanaak fa nga xam ne la ko borom bi préparé waajal ko ngir teral ko foo fële waaye après nag mu daal di koy laaj ne ko nag ah, jox ko ah, le choix est ce nag léegi mooy app bi ma la defaloon de ne moom nga waroon a dund ci kaw suuf de mat na boroom de maa yónni malaaka bi ngir mu laaj la ndax danga fiy des ah da ngay des malgré loolu da nga fay bëgg a des wala boog da ngaa bëgg a dem mooy fekk ci sa boroom léegi nag bu ko defee amul kenn koo xam ne da ne borom yu dew ma dew ma Seydina Adam kese moom moo fàtte woon. alayhi salaatu wa salaam ndax Seydina Adam alayhi salaam dafa jëloon ay atam bi nga xam ne ci la ko borom bi tabaaraka wa taala di ko wan sëtam yépp daal di koy wan en miniature mu daal mu gis ku rafet ci ñoom quoi mooy ñu rafet bari nañ waaye mu ràññee ci koo xam ne mu ne mais borom bi kii nii ñaata at nga ko defal suñu borom <laughs> ne lii laa ko defal mu ne eh kii loolu du dara loolu dafa néew quoi mooy li nga ko defal dafa tuuti léegi boroom bi man euh, euh, samay at jël ci. ci samay at mi at nga jox ko ko voilà loolu man maa ko jox ci samay at léegi nag mu jox ko Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam quoi moom la gisoon noonu ràññee ko mu rafetoon ci doom yi waaye at yi ko boroom di defaloon waaye loolu nekkuloon ci lawhul mahfuz mooy ci yeneen téere yi sinon lawhul mahfuz ndayu téere yi la fa ne loolu du changer voilà sauf que loolu la doon wax daan naan lañ moom lañ la doon wax yam yamhullaahu maa yashaa wa yuthbitu wa indahu ummul kitaab dafa am yeneen i registre yoo xam ne boroom ba lam fa bind waaye yooyu buy sotteeku day dëppoo li nga xamante ne nii moo nekk ca lawhul mahfuz bu mag ba léegi nag ndax waxoon nañu lawhul mahfuz ci boppam daa bari ay parties dafa bari ay côté quoi am na ci côté boo xam ne loolu moom du soppeeku mukk léegi nag loolu noonu la mu fa bindoon Seydina Daawud alayhi salaam moo dëppoo li ko Seydina Adam alayhi salaam di maamam daal di yokkal loolu la boo loolu lañu la doon wax naan moo tax nga gis sunna suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan diw de suñu borom day bind ne bu saraxee mooy ku sarax bokk na ci saraxe ak yooyu borom bi day yokk sa fan comme yu mel noonu loolu la léegi nag est ce que dinay saraxee du saraxe ngir borom bi yokk fanam lool il faut la muy def ak lam cay mu dëppoo la nga xam ne mooy ca côté lawhul mahfuz la ca dul soppeeku léegi nag Seydina Adam alayhi salaam nag bi nga xam ne nag malaaka mi ci la ñëw nag ngir jël bakkanam ah ndax kat ah ñëw na daal nag mu wax ko comme li yonent bari saab saab wax rek ne dañ koy tànnloo ne ko ah sa boroom kat moo ne woon yow at yi nga fi waroon a def jot na ndax da ngay dem mooy da ngay faatu wala yooyu naa Adam ne ah ah, ah non non yow xanaa da ngaa juum malakul mawti yow xanaa da ngaa man dese naa dese naa sax fanweeri at bu ma juumul fanweeri at la mu ne ko ah xanaa da fàtte yow yaa jëloon say at sa borom nee na yow yaa jëloon ci sa at yi fanweeri at ne woon may nga ko sa doom ja di Seydina Daawud léegi nag ca la doon wax naan fa nasiya Adam wa nasiya dhurriyyatu sallallahu alayhi wa sallam mu ne Seydina Adam dafa fàtte ah, dafa fàtte ne mayoon na ay doom doomam ja di Seydina Daawud sëtam bu baax ba xalifatullahi fil ardi di xalifaay borom bi ci kaw suuf le le représentant bu borom bi tabaaraka wa taala ci kaw suuf mayoon na ko ci ay atam léegi nag ba mu ko fàttee ah ñu fàttali ko ci noonu après nag bon ci la jël daal di nangu daal di dem ci boroomam tabaaraka wa taala génn àddina abuna ala nabiyyina na alayhi afdalu salaati wassalaam kon yëf yaa ngoogu kon nag mu ne <clears throat> keroog bi nga xamante ne nii yéen nag kon laajal ma yahuud yi am kuntum ndax yéen shuhadaa u da ngeen a teewoon te fekke yéen keroog bi nga xamante ne nii hadara ci la teew yaquba seydinaa yaqub alayhi salaam almawtu ba ko dee dikkalee mu war a faatu id qaala keroog bi nga xam ne ci la dajale doomam yépp di leen def ndénkaane yi nga xamante ne nii moom la seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam daal di woon dénkaane doomam id qaala keroog nag ci la leen ne fàttalakul bam leen di wax noom doom ya li banihi di wax doomam ya de naan leen ma ta'buduna mu doom sama lan ngeen di jaamu min ba'di sama alhamdulillah sama gannaaw ana lan ngeen di jaamu qaalu doom yépp daal di waxandoo d'une seule ci benn kàddu ne naamu du ñun de ki ñuy jaamu te di ko wéetal moom dong mooy ilaaha ka sa boroom sa yàlla bi nga xam ne moom nga nekkoon di dëkk di ko jaamu wa ilaaha abaayika ta mooy sa yàllaay baay yi nga xamante ne ak sa maam yi Ibrahima waxoon nañ la baay dañ koy maam dañ koy woowe baay ko sa sa yàllaay baay Ibrahima di ñu daal di cité ka ca gën a kawe muy Seydina Ibrahim wa Ismaila ak ka ci tegu di Seydina Ismail wa Ishaq ak mi nga xam ne yow moo la jur yow bàyyi yow mi di Yaqub ilahan wahida benn yàlla moom lañuy ñuy moom lañuy ñuy wa nahnu te ñii di say sët mooy ñoom Yaqub ak la voilà mooy doom yépp la dajale lahu muslimun ñoom Seydina Yuusuf ak ñooñu waa ñoom Benyamin ak ñoomu ñoom ñépp alayhimu salaatu wassalaam ñu ne ko wa nahnu te ñun lahu ngir sa borom moom taxu ne muslimuna moom lañuy ñuy wommatul bu fi kenn yaakaar ne ñun àddina dañ fee ñëw ngir liggéeyal ma Samba wala Augustin wala ki nga xamante ne nii mooy Elisabeth wala le Maresquier ak gaa yooyu la de wala ki nga xamante ne nii mooy Einstein ak gaa yu moo xam loo ñu leen di doon du ñooñ la ñuy liggéeyal de borom bi la ñuy wommatul bu fi kenn foog ne nag di nga fi tëral lu la neex nañu léegi wommatu leen ci lii sinon ñu toj seen bopp yi na nañu toj suñuy bopp waaye ñun wa nahnu moom la ñuy wommatul de mooy suñu boroom ne ka naka nii nag gis nga lii ma leen fi limal mbooloo ah, wa ngi xeet bu baax a gii de ay waay yoon a ngi ay waay jile ay nit ñu baax a gii ñoo xamante ne nii ñoom de xad xalat romb nañu seydinaa ibrahim ak sëtam yi alayhimu salaatu wassalaam ci yonent yii mu fi tudd ñoom de xeet lañ am mbooloo lañ moo xamante ne nii xad xalaat ñoom de jàll nañu de dem nañ def fi lu baax lahaa ñeel na leen nag maa sabat la nga xam ne moom lañ doon fàggu ba ñuy dund ci yiw ngir ñoom la de walakum kantaa yéen yahuud yi waaye kantaa yéen jullit ñiy dund hatta yéen waa suuf ñuy dund na leen leer ne bu leen yaakaar ne da ngeen naan man sama ah man de Seydina Ibrahima ay sama maam mu léegi ah kii jeex na ah non non wala ñoom gis nga lañ defoon ngir ñoom la. dara de lañ manoon yëpp def nañ ko def nañ yiw def fi jàngale ñaan borom bi mu utal leen yonent bu leen di yee yonent boobu ñëw alayhi salaatu wasalaam gën ci mbindeef ñu ne ko fi dégg am jàngaleen di woote naan mooy suñu maam kese. tey ngeen am problème de kon wala kum te yéen lay ñeel maa kasabtum li nga xamante ne nii moom ngeen na moom ngeen fàggu yéen yahuud yi li ngeen fàggu ngeen dema ah. bu leen yaakaar ne seenu bokku ci moom kese doy na de déedéet wala tus alun na wala tus alu na te kenn du leen laaj déedéet ëllëg du ñëw amma kaanu ya'malun ñu leen di laaj naan leen waa yéen ah seen maam yi lañ doon def kenn du leen laaj lool gis nga ku ñëw ku nekk yow li la sa borom di laaj mooy yow sa téere jëf lan nga ci defoon ak lan nga ci deful liñ ci def li ci baax voilà alhamdulilah ji baaxul lu taxoon nga def ko yow lañ koy laaj mais kenn du ñëw ñuy jaawale sa registre sa téere keneen dina laaj yow sujet keneen quoi nan la waa sa maam moom nan la demoon moo tax yooyu waxi caaxaan la gis nga esprit africain yooyu nga xam ne au lieu ñu avancer daal di dem ci ginnaaw tout le temps traite négrière suñu maam yi suñu maam yi loolu am na ba pare bu dee noonu la demee